الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى wa huwa bil ufuqil a'laa thumma danaa fatadallaa fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa maa kadabal fu'aadu maa ra'aa أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra afara'aytum al-laata wal-uzza ومناة الثالثة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي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 mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu salaat wal jaami'u sahiih wal imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci ci baabu tashbikil asaabi' fil masjidi wa ghayrihi buntu bi nga xam ne moom mooy wax wàllu maanaam roofalante ay baaraam ci biir jàkka ji ak feneen fu dul jàkka ji gisoon nañ ci hadith sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi nga xamante ne moom la jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne inna al-mu'mina lil-mu'mini kal-bunyaani yashuddu ba'duhu ba'dan mu ne jullit mu ne aji gëm ji naka aji gëm ji moom ci ay moroomu aji gëmam maanaam dafa mel ni ab tabax boo xamante ne ñoom dañuy lenn li muy dëgëral la def mu daal di def roofalante mu ne wa sabbaka bi asabi'a mu roofalante baaraamam yi ngir ne maanaam julit moo yeneen mbokk jullitam yi ñoom comme tabax lañ te tabax maanaam brique bu ne day dëgëral beneen mboroomu briqueam euh, mu taadi ci teg ne euh, maanaam hadis boobu mu day wane ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam roofulante na ay baaraamam ca kon bu boobaa loolu day tegtale ak yoonal gi nga xam maanaam ak dagan gi nga xamante ne moom la dagan naka noonu gisoon nañ ci hadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom moo nekk moom moo tudd hadisu Zul Yadayni inshaa allahu taala bu ñu yegsee ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu sahu maanaam ci wàllu ah, ah, jamuj gi nit ki di man di jamuj ci biir julleem insha allahu taala buñ ca yegsee daañ gën a gis lul maanaam hadith bi nga xam ne mooy bu sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu li nga xamante ne nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko ci buntu bi moom mooy ginnaaw bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa julli te julli gi matut mu daal dem ba mu daal di ci ab keno ci bu ñu teg gaaral ko ci ban bant bu nekkoon bu ñu gaaraloon ci jàkka ji mu daal di mu ne fattaka alayhi ka annahu ghadbaan wa wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra wa shabbaka bayna asaabi'ihi wa wada'a khaddahu al-ayman ala dhahri kaffayhi kaffihi al-yusra mu ne mu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ci wéeru kem aji kem ne moom dafa naka moom dafa mer maanaam aji fee aji aji fees la maanaam aji la mu daal di jël loxo ndeyjooram daal di koy ro du teg ko ci loxo càmmoñam daal di roofalante li nga xamante ne moom mooy baaraam yi daal di teg li nga xam ne moom mooy tenk maanaam baaraamam maanaam bu loxo ndeyjooram teg ko ci lexi waaw daal di def nii maanaam loolu te ci biir jàkka ji la xewe maanaam loolu li muy tegtale kon te yenente bi sallallahu alayhi wa du def loo xamante ne dafa xaram maanaam di def loo xamante ne tamit lu bon lu bon la wala boog loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam daf cay am ak mer wala ak sànj loolu dafay te kon ci anam gu leer ci na loolu kon dagan na moo xam ci jàkka ji la wala moo xam du ci biir jàkka ji comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu daal di war a gis ci biir ba tey maanaam bi nga xamante ne moom mooy bunt bi mujj ci yi nga xamante ne moom mooy buntu jàkka yi ginnaaw bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah indi na ay buntu yoo xamante ne juróom fukki buntu ak juróom yoo xamante ne bii moom moo leen di tëj te moom mooy juróom benn fukk ak juróom benn juróom fukk ak juróom benn imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeral ci li nga xamante ne moom mooy atte yi yi am ak teggin yi nga xamante ne moom la ñu amee ak li nga xamante ne moom lañ ciy tere ak yi nga xamante ne moom moo ci dagan ak yi nga xam maanaam ci yi nga xamante ne nit ñi jàpp nañ ne xëy na loolu war naa ay fekk ne ndekete yoo loola lu dagan la wala boog mu am tamit yeneen mbir yoo xamante ne dafa ajowoo rek ci ni nga xamante ne noonu lañ fay nekkee ci biir jàkka ji ak teggi tabax yi ak ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tabax jàkka ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir jàkka ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci julli ci biir jàkka ji ak yooyu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne indi na ko mu leeral mboolem at yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci wàllu loolu wa lillahi alhamdu wal minna mu ngi jeexal nag léegi wàllu googu di ko jeexalee ci buntu bi mooy baabul masajid allati ala turqil madinati wal mawadi' allati salla fiha na salla fiha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam baabul masajid buntu jàkka yi allati yi nga xamante ne ala turqil madina maanaam ñi ngi ci mbedd ci ci mbedd ci yoonu madina yi maanaam wala maanaam mooy yoon yi nga xamante ne mooy yoonu Madina yi li nga xam ne moom la ci namm mooy yoon yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diggante Makka ak mu Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam amma yoon yi nga xamante ne ñoom maanaam jàkka yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbedd Madina yi nekk ci biir Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam indiwu leen fii donte yu baree bari nag ay jàkkale yu bari yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee na leen ci biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalus wa wassalaam waaye comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xame mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa am ay charte yoo xamante ne noonu la sampee téerim bi charte yooyu nag xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci yooyu xadis yooyu euh, euh, bokkuñu ak charte yi maanaam amul maanaam mooy dajale wuñu charte yi nga xamante ne moom la koy indee loolu moom moo tax waxu ca waaye nag li nga xamante ne moom lay wax mooy yi nga xamante ne ñoom ñoo dox nekk ci diggante Makka ak Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci jullee imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy indi ci hadith sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma insha allahu taala danañu ko gis léegi maanaam li nga xamante ne nag moom mooy mu ak bërëb allati yi nga xamante ne salla julli na fiiha ci bërëb yooyee annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan kon jàkka bu fekkente ne da ngaa bëgg maanaam ginnaaw bi ñu waxee atte mu mel ni day tëj mbir mi ci di wax ne ginnaaw bi ñu waxee atte yi nga xamante ne ñooy loo ci jàkka ak jumaa ak li nga xamante ne moom moo ci aju yëpp ma tëjalal la ko ci li nga xamante ne moom mooy gën jaarafat yi tëjal ci di leer wax at maanaam bërëb yi nga xamante ne ak li nga xamante ne mëneef na koo jël muy nekk bërëb muy nekk ay jàkka yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jullee na fa te it comme jàkka mooy fi nga xamante ne bërëb la bi nga xamante ne nit ki bu jugee di dem ci jàkka ji mi ngi dem ci boroomam subhaanahu wa taala ndax jàkka moom mooy néegu yàlla kon nag yow tamit boo jugee eh, maanaam yeneen jën ji demin mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam tukki bi gën ci tukki yi mooy bi mu nekkee diggante Makka ak Madinatu Munawwara ñaari xaram yooyu voilà ñaari xaram yooyu nga xamante ne bu benn bi Seydina Ibrahim di Xaliilur Rahmaan alayhi salaatu wassalaam moo ko xaaram moo ko ormal moo ko xaraamal ci beneen bi ci des moom mooy Madinatu Munawwara yent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko xaraamal maanaam bërëb yooyu niki noonu ki nga xamante ne moom moo juge mu ñu fàttali ko xadis bu njëkk bi fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih képp koo xamante ne maanaam ci euh, beneen riwaaya la bu bokkut ak ndax beneen voilà maanaam mooy ñaareelu xadis boobu gisoon nañ ko ci beneen ci kitaabul iman maanaam képp koo xamante ne gàddaayam dafa jóge ci yàlla wala jëm ci yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi dana am yoolu ak ngëneelu képp koo xamante ne dafa gàddaay jug dem ci yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam te ngën ji xeetu gaddaay yooyu ak ngën ji xeetu tukki yooy moom mooy ci zahir mooy makka diggante makka ak madinatu munawwara amma li nga xamante ne nag moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki gën ci ñu mësa tukki moom mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te tukki yooyu mu tukki yëpp bërëb bu ci am na ay bërëb yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo leen tànn def leen jox leen ngëneel gu toll ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci maanaam mu nekk jàkk yi gën ci jàkk yi yooyu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala di tëjee lépp li nga xamante ne moom la doon wax di ko wax ci wàllu jàkk ak juma mu daal di koy wax ci bunt boobu ngir ne bërëb yooyu ñoo gën a tedd ci mboolem bërëb yi adduna bi maanaam mboolem bërëb suuf si bërëb yooyu ñoo ci gën a tedd ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala bërëb yooyu la ko tànnal mu jullee mu nekk ay jàkk ak bu nekk ay bërëb yoo xamante ne moom moo ko sànce salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qaala bi-isnaadin muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami rahimahullahu ta'aala mooy Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ataa ibn Muqaddam moo tax ñu naan ko al-Muqaddami Abu Abdullah moom mooy daakantalam al-Saqafi rahimahullahu ta'aala moom waa Basra la rahimahullah Euh, moom ci taabii taabii la bokk te imam euh, imam Ibn Hibban rahimahullah ci siqaat yi la ko boole euh, imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ne sabtul muhaddis maanaam ku dëgër la ku wóor la borom xam-xamu hadis la al imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala ci Taqrib at-Tahdhib daa ne siqa moom de ku wóor la te ku dëgër la moom mi ngi Euh, moom euh, mi ngi solo maanaam ñaar ñi solo ci ñoom mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoom ñoo solo ci moom mi ngi génn adduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom xadiisam yëpp ci ñaari saxiix yi rek la ñu ne maanaam te ñoom ñaar la nekk seen sëriñ imam Abu Dawud ak Tirmidhi an-Nasa'i ibn Maaja solo wuñ ci moom rahmatullahi ala al-jamii' qaala mu ne haddathana nettal nañu Fudayl ibn Sulaymaan te moom mooy Fudayl ibn Sulaymaan an an an an an-Namiri an-Namiri rahimahullahu ta'ala muy moom Abu Sulaymaan la moom it waa Basra la rahimahullah muy Abu Sulaymaan al-Basri moom mi ngi génn àdduna 183e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa tamit bokk ci taabi'i taabi'i al-imaam Ibn Hibbaan ci siqaati la ko boole waaye ñi nga xamante ne waaye nag ñu bëree bëri. dañoo wax ne ak dëgërëm des na ngir ne al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala moo tax mu segg ko daat ni saduqun lahu xata'un kasiir maanaam saduqun ku dëggu la waaye nag lahu ñeel na ko xata'un am jumte kasiirun gu bari maanaam loolu li muy tekki kon moom mooy kooku ak waxam maanaam ay waxam dafa des dëgër loolu nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi muy indi xadiisam daf koo indi ngir am benn mbir bu muy leeral ngir rek leeral Euh, benn wuute goo xamante ne am na ci diggante Salim bi nga xam ne mooy doomu Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak ki nga xamante ne moom mooy Nafi' maanaam bi nga xam ne mooy mawla Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moo nga xamante ne dafa day leera wuute gi nga xamante ne ñoom ñaar moom la ñu wuute ci ay ni ñu nettalee waaye loolu moom moo tax mu indi xadis bi waaye indiwul xadis bi ngir dëgërloo ko ci nettali gi amma xadisu ki nga xamante ne moom mooy Anas ibn Iyad insha allah danañ ko gis ci kooku la fukkandikoowee maanaam ngir ne madaarul xadis bi mooy imam bii di ñëw amma Fudayl ibn Sulaymaan maanaam moom sukkandikoowul ci moom xaqiqatan loolu nak imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme niñ la ko waxoon léeg-léeg day indi benn xadis ci benn maan day indi benn xadis ngir leeralal la la la wax ji defe na nekk li nga xam ne mooy li gën a dëgër maanaam sukkandikoowul ci ay waxam donte histoire bi yëpp la nettali waaye moom bi muy nettali nettaliwul histoire bi yëpp jëlee ko ci moom dafa am rek benn tekkantal gu mu indi leerale ko ko waaye bi muy nettali mu nettalee xadis mu jëlee ko ci Anas Seydina al imam Anas ibn Ayyad rahimahullahu taala mu ne qaala nee na haddathana Musa ibn Uqba mooy imam bi nga xamante ne moom mooy imam wa Maghazi rahimahullahu taala di Musa ibn Uqbata ibn Abi Ayyash al-Qurashi rahimahullah muy Abu Muhammad mooy dàqantalam al-Asadi moom mi ngi génnaat na 140 ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom waa Madinatul Munawwara la nekkoon seen imaam rahimahullah di imaamu Maghazi maanaam ci siira dafa bind téere bu am solo moo tax al imaam imaamu Malik rahimahullah daf doon wax naan maanaam ah, Maghazi yëpp. téere yi wax ci siire yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi mu xare sallallahu alayhi wa sallam yëpp bi ci gën a dëgër moom mooy bu Musa ibn Uqba rahimahullahu ta'ala muy imam boo xamante ne imam bu màgg la ah, imam Az-Zahabi rahimahullah ne kaana min al-ulama as-siqat dafa bokkoon ci yi nga xamante ne ñoom ñooy ñu wóor ñi ah, rahimahullahu taala ne lam yasihha anna ibn Ma'in layyana ndax dañoo toxal ne al imam Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala daf koo doyadal maanaam dafa jàpp ne moom du ko wér mu ne loola nag wax jooja ñuy toxal naan al imam Yahya ibn Ma'in nee na waa ji wérul loolu amul loolu maanaam moom mooy li nga xamante ne moom la euh, moom la ci jublu euh, moom nag euh, mi ngi moom mi ngi génn Euh, adduna comme niñ ko waxee léegi cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala nee na moom ra'aytu gis naa Salim ibn Abdullah te moom mooy Salim ibn Abdullah ibn Umar mooy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne muy euh, euh, maanaam amakin mooy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy Abu Umar maanaam mooy dàqantalam wala bu denge Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah di taal di di di di sëriñ ci ñoom imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala wax nañ sax ne xadis yi léeg-léeg xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a moom mooy xadis boo xam ne imam az imaamu Malik daf ko solo ci imam az-Zuhri mu solo ko ci Salim ibn Abdullah ibn Umar moom mu ko ci baayam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum mu solo ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax la ci fukki wax ak benn yi nga xamante ne moom la ñu wax ci ne lan moom mooy asaxul asanid alal itlaq maanaam lan mooy càllali gi gën a dëgër ci lu ñu joyal am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xam ne bi ñu tànn moom mooy càllale gi nga xamante ne moom laa la wax léegi mooy di imaamu Malik mu jëlee ci imam Az-Zuhri moom mu jëlee ci Salim ibn Abdullah ibn Umar moom mu jëlee ci euh, baayam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab euh, radiyallahu ta'ala anhu mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tamit ñoo xamante ne wax nañu ne càllale gi nga xamante ne moom mooy gëna gi gën a euh, dëgër ci càllale yi moom mooy càllale gi nga xamante ne moom la Euh, euh, wala boog euh, maanaam li ñu bëgg wax moom mooy ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu lim ci ci benn ci ñaari wax ci ñetti wax yi ne moom mooy juróom-ñaareel ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy mm. juróom-ñaari borom xam-xam yu mag yi xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabi'i rahmatullahi alayhim kon mu ne Saalum Saalum di doomu sayyidina Abdullah ibn ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma yataharra daf doon dabu da doon dabu maanaam da daal amaakina bërëb yi nga xamante ne min at-tariq ñoo nekk ci yoon bi maanaam mooy ñoo nekk ci yoon bi diggante Makka ak Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam fa yusalli bu ko defee mu daal di julli fiihaa ci bërëb yooyee maanaam mu daal di bu ko defee mu julli ci bërëb yooyee maanaam muy mu ne maanaam loolu dañ ci dañ ci dañ ci xamee ne ginnaaw sahaaba yi radiyallahu anhum ci ponkalu taabi'i yi radiyallahu anhum am ba amoon na ci ñoo xamante ne noonu moo nekkoon seen doxalin di xool ana lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana fan la daan jullee bu ko defee bu rombee bërëb yooyee mu daal di fexe ba dem ci bërëb yooyee mu julli fa ngir barkeel lu ci bërëb yooyee te loola la ko waral moom muy nettali mu ne wayu xaddisu muy nettali anna abaahu nekk baayam te moom mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abdul ibnu Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'b te moom maanaam mooy Ka'b moom mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy Abu Abdurrahman al-Qurashi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom te comme Seydina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ak Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam mu daal di euh, kon moom ci boppam mu daal di wax ne euh, euh, maanaam euh, maanaam mu ne baayam boobu muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma te moom mooy ki nga xamante ne moom euh, ci muksiruuna yi la bokk nga xam ne su bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp lu ñu soloo xadis ci xadis Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na musnadam mooy deux mille six cent trente xadis ci musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu taala imam al-Bukhari ak imam Muslim bokk nañ solo 168 xadis amma imam al-Bukhari wéetoo na ci 81 xadis imam Muslim wéetoo ci 31 xadis ci xadis Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma mu ne Euh, moom daf daan moom bàyyam kon nga xam ne moom lañ daan tuddee al asari kaana nekkoon na yu salli daan julli fiiha ci bërëb yooya inshaa allahu taala dina ñëw ci bërëb yooya yan la loolu imam al Bukhari rahimahullahu taala dina indi hadith bi ci tegu moom lañ doon wax naan ci la sukkandikoo loolu dina ko tegtale muy wax ne nag mbir mi du Saalim ibn maanaam mu ne te loolu euh, muy wax nag ne euh, ne yenen wa annahu te moom boo gisee moom baay bi maanaam muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma daan doxale noona du ne rek dafa topp dafa nekk bànneexu bakkanam wala boog muy def rek loo xamante ne day jàpp nag ne bërëb bi xëy na am na lu fi nekk wala xëy na nangam wala xëy na nangam wala boog euh, suñu tuuru maam yi dañ fee jaaroon wala fii la ñu nekk wala yu egg eggum déet abadan mu ne annahu dafa fekke ne moom ra'a dafa gis annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli mu daan julli fii tilkal amkinati ci yooyu la bërëb maanaam lool moom moo tax mu gis bi mu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da baaxoo di julli ci bërëb yooye maanaam wala bokk ci yoonam maanaam bi mooy bi mi nga xamante ne ci la doon dem aji ji diggante madinatul munawwara ak makkatul mukarrama ci la gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci bërëb yooya loolu moom moo tax moom itam muy julli ci bërëb yooyee mu ne wa haddathani dégg nga maanaam euh, te ki wax loolu moom mooy Musa ibn Uqba maanaam moom mooy imaamul Maghazi rahimahullahu ta'ala moom moo wax wa haddathani nettali na ma Nafi' te mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhum Abu Abdullah al-Madani rahimahu radiyallahu ta'ala di génn 106e année adduna 106e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk sëriñu imaamu Maalik rahimahullah nekk euh, borom maanaam nekk muhaddis bu mag nekk tamit faqih rahimahullahu taala naka noonu nekk nit ku sell ba nga xamante ne Saalim biñ tuddoon léegi daf doon wax naan moom Naafi' maanaam ak maanaam barke la ci ñun ñun waa kër Sayyidina muy Naafi' moom kon moom mu ibn Umar mu solo ci sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum anhuma annahu nak moom kaana nekkoon na yusalli daal julli moom sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma fi tilkal amkina ci yooyu la bërëb maanam kon lii ci li ñuy gisee ki nga xamante ne moom la ñuy wax madaarul hadith mooy Musa ibn Uqba maanaam moom la ci la mbir mi wërwërloo kon maanaam mooy càllala gi lu mu yéeg yéeg yéeg ci Musa ibn Uqba falay falay falay fa la ñuy dajee waaye Euh, fii dafa am hadith yi ci bunt boobu dafa am ci ñaar ñu ko Musa ibn Uqba jële kenn ki moom mooy Salim ki ci def moom mooy Nafi' maanaam loolu lay wax ne maanaam te ne mu ne ñoom ñaar ka kenn ku ci nekk maanaam kon mu nekk ñaari hadith yoo xam ne ki benn ku ci nekk maanaam Musa ibn Uqba moom mooy madaar bi maanaam moom mooy ki fi nga xamante ne moom la ñëpp wër wërloo euh, rahimahullahu taala mu ne kon gisoon na ne moom kaana nekkoon na yusalli daan julli moom sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma fii tilkal amkinati ci yooyu la bërëb mu na wa sa'altu te laaj naa Saaliman muy Saalim ba tey dégg nga maanaam euh, na kon dafa waxaat ne Naafi' nettaliwaat na ma ma dem ma laaj Saalim ma ne ko waaw Saalim waaw euh, euh, lii naka la demee Euh, moom mu daal di bay nettaliwaat hadith boobu nettaliwaat ma lii baayam doon def maanaam nga gis ne ñaar ñi gënoon a takkoo ak Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar muy Saalim di doomam yu mag bi jooju nga xam ne moo gën a màgg ci doomu Seydina Abdullah ibn Umar yi radiyallahu ta'ala anhuma ak ki nga xamante ne moom woy ci gën a màgg ci ñi daan ànd ak moom ci taalibe bi te mooy Naafi' maanaam ñoom ñaar kenn ku ci nekk moom Muusaa dem na ba tafeeg yow laaj la ba jéem a settantal bu baax naka la mbir yooyu demee ak fenn fu ci nekk lan la ndax moom imaam la ci ci ci lépp lu yenent bi doon def sallallahu alayhi wasallam muy wàllu siire gi loolu moom imaam la ci moom moo tax mu dem di wër di laaj laajte kenn ku ci nekk mu xool lan nga jàpp ak lan nga lan lan lan lay toxal ak lan la du toxal bi mu demee ba laaj ko euh, bi mu kookoo Saalim di ko ko nekk ne Naafi' nettale rahimahullah mu dem laaji ji ko Saalim ba mu ko laajee Saalim nee na falaa a'lamu xamuma ko illaa lu dul ne waafaqa dëppoo na Naafi an ci ak Naafi ne mboolem li mu nekk li moom Naafi ñoo ci niroo fil amkinati ci bërëb yi kullihaa ñoom ñëpp mu ne illaa ba mu def annahumaa nekk ñoom ñaar ixtalafa wuute nañu fii masjidin ci jàkka boo xamante ne bi sharafin nekk na ci peggu ar-Rawha dëkk bi ñuy wax ar-Rawha maanaam kon ci peggu foofa ñuy wax ar-Rawha foofa. lañu wuute feneen fu dul foofu wuute euh, loolu nag moom la maanaam moom moo nekk kon li nga xamante ne moom la euh, moom moo indi wuute gi nga xamante ne moom maanaam lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko waaye sukkandikoowul moo tax bi muy nettali waat wax ji di nettali sukkandikoowul ci Fudayl ibn Sulaymaan waaye dafa sukkandikoo ci beneen càllale comme ni nga xamante ne gi lañ koy gisee léegi inchaa allahu taala hadith bi ni mu nekkee ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ko hadith numéro mille cinq cent trente cinq ak hadith numéro euh, deux mille trois cent euh, trente six maanaam ci jëmmi càllale gi mm-hmm. euh, maanaam ci leeral ko maanaam ci gën a indi yenn xeeti teqantali imam Muslim rahimahullah indi na ko xadis numéro mille trois cent quarante six ah, naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro six kon ñu gis ne waa waa kut wa waa ashaabu sunan maanaam muy wa ashaabu sunanul arbaa boroom ñeenti sunan yi ñoom ko te moom mooy imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñëpp kenn solo wu ko ci rahimallahu al-jami' wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ibraahiim ibn al Mundhir maanaam hadith bi yii bii di ñëw maanaam ay hadith yu yu bari yu tegaloo la yoo xamante ne ci benn càllale lañ am moo tax maanaam ba pare ñoom ñëpp ñooy nettali maanaam benn bu ci nekk dafa day gën di continuité la maanaam lu yeggale la li nga xamante ne moom mooy nettali gi xew moo tax mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ibraahiim ibn al Mundhir te moom mooy Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Abdullah ibn al-Mundhir ibn al-Mughira te mooy dàqantam ne ko Abu Ishaq al-Asadi euh, al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ngi mu ngi génn àdduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu nekk koo xamante ne saduq la euh, naka noonu imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala moom nee na siqa la imam az-Zahabi moom moo ne moo ne saduq la imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala ne kaana siqa maanaam ne siqa la maanaam nga gis ne kon ñu bëri dañuy wax ne maanaam moom siqa la ba nga xam te ne al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala maanaam tamit moom boole boole na ko ci siqaat yi waaye dafa ni li nga xam ne moom la al-Xatiibul Bagdaadi li mu wax ci ne euh, euh, ne mbooleem loo xamante ne dañ koo tuddee comme manaakir ci ay xadiisam doo fekk ne ci man maanaam ci maanaam manaakir mooy loo xam ne dañ koy ci xadiisam loo xam ne xamuñu ko ci ay xadiisam loo loolu dafa fekk ne ci ñu ko jële ñu ñu xamul lañ waaw dañ leen a xamul waaye euh, ak ñoo xamante ne siiwuñu ci boroom xam-xamu xadiis waaye lu dul loola rek maanaam moom si qala rahimahullahu taala euh, kon al imam ibnul munzir bi di sëriñu imam al buxaari rahimahullahu taala wala bokk kenn wa di ci sëriñam yi imam al moom moo solo ci moom moom ak imam ibnu maaja ñoom ñaar rek ñoo solo ci moom directement te kenn doxul seen diggante amma imam at-tirmidhi solo na ci moom xadis yoo xamante ne ci dig digal imam al buxaari la koy solo we dan haddathana muhammad ibn isma'il al qaala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir waaye su dul loola ki nga xamante ne ñaari ñi soloo ci moom te mu nekk seen sëriñ moom mooy al imam al Bukhari ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii mu ne qaala nee na haddathana Anas ibn Iyad maanaam fii nag moom lañ doon wax ne moom ci la sukkandikoo muy Anas ibn Iyad ibn Damra rahimahullahu taala muy Abu Damra muy daakantalam Abu Damra al-Laythi al-Madani moom muy waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam bu ñu xoolee xadis bu njëkk bale waa Basra ñoom ñoo soloo ci waa Madina bii nag ñoom ñëpp waa Madina lañ te loolu tamit day gën a dëgëral mbir mi ngir ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn dëkk ñoom ñëpp ñoo fréquenté ba pare dëkk nekk dëkk bañ nekkoon maanaam loolu tamit day yokk dëgëraayu mbir mi bu ñu nee ay nit ñu wóor nit ñoo xamante ne eh, ñu xam lañ eh, nga xamante ne mu ne Anas ibn Iyad bi rahimahullahu taala kon moom moom Abu Damrat al-Madani mi ngi gane adduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna ñaar téeméeréelu at bi mu deux centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am ñu ngi ci kutubu sitta annahu qaala nee na haddathana Musa ibn Uqba bi nga xamante ne moom lañ leen wax léegi an Naafi' mu jëlee ci Naafi' maanaam kon nga gis ni riwaaya bi Naafi' solo mooy riwaaya bi nga xamante ne moom la sukkandikoo hmm. ndax Muusaa ibnu Uqba ba mu demee Naafi' moo ko nettali hmm. te ba ko Naafi' nettali te gannaaw ga tase nag Saalim hmm. mu dem Saalim nettali ko jëmmi bërëb jëmmi wax yi tey euh, riwaaya bi ñu weesu dañ ciy xamee ni Saalim yamul ci di ko nettali mais moom ci boppam da daan def na baayam doon def maanaam kon loolu dañ ko ci xamee léegi euh, euh, benn mbir bi nga xamante ne moom lañ ciy laajte moom mooy ndax kon loolu lii lan la maanaam ndax toxal nañ ne say ci lu wér ne Seydina Omar ibn al-Khattab ta'ala anhu mës na fekk ay nit ñoo xamante ne dañ doon dem di dabu ay bërëb maanaam bërëb yu mel noonu ne dañ koy jullee Seydina Omar radiyallahu anhu dàq leen ne leen euh, loo leen fekke maanaam boo demee ngeen tombe ak bërëb yooyu ngeen jullee fa soo loon tombewul ak bërëb yooya bu leen ko jullee maanaam mu ne leen ndax maanaam loolu damay bañ maanaam nit ñi topp ko maanaam mu nekk bida te loolu subhaanallah euh, da ngay gis mba ci garab gi nga xamante ne moom lañu mooy ronu garab gi nga xamante ne moom lañ doon jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te alquran tudd ko sayyidna Umar koo dagglu man da dagg parce que da bañ nit ñi jël ko def ko bërëb boo xamante ne dañ koy siyaare maanaam mu nekk bërëbu siyaar ah maanaam eh, dégg nga subhaanallah maanaam c'est comme bërëb yooyu nga xamante ne léegi xam nga léeg-léeg gis ne ne ah bërëb bii day eh, seen diw jaaroon na fi eh, toogoon na fi wala yooyu ñu organiser yaar autour de de bërëb boobu loolu Seydina Omar radiyallahu anhu da koo dàq da koo bañ yaa subhaanallah Seydina Omar radiyallahu anhu yi mu daan bañ xattaa mm-hmm. yi nga xamante ne loolu waxoon nañ ko fi bët xattaa yi nga xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon wax na non non non yooyu dañuy gis ne am maanaam gis-gis bu sew la amoon te li mu doon bañ loolu moom dëgg la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ci maanaa boobu waaye da doon leeral ne maanaam bañuñu mbir yooyu ngir seen cosaan itam ci circonstance yii maanaam loolu la yeneen bi doon leeral sallallahu alayhi wasallam ànd ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne. dëgg mi ngi ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu fu mu mën a ne waa loolu maanaam moom mooy ne loolu dañ ciy xamee ne la mu doon bañ loolu mooy lan mooy fi mu da doon bañ ñu jàppee bërëb yooyu ne faw képp ku wàcc diggante Madina di dem Makka faw bërëb yooyu da nga saa war a jàpp da nga faa war a wàcc ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàccoon na fa julli fa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loola rek kon amee na ñu julli fii kon nag nañ fa wat mu daan nekk bërëb yoo xamante ne fi mu doon lu mbir mi xat-xat lu mbir yi maanaam faaw nga wàcc fa julli fa te loola nga jàppee ko noonu day daal di mujj nekk bidaa ndax day du nekk farata ndax du farata benn maanaam ne bañ bi mu doon ñëpp jàppee ko farata nit ñi mujj dem ba jàppee ko farata ba ku ko defut sax nit ñi commencé laa ŋaññi ndax xam na am na ay mbir yoo xam ne gaa du farata waaye ku ko defut nit ñi tam ñu commencé laa ŋaññi waaw yow kay. comme mi ngi mel gàmmu rek gàmmu xam ngeen ni du farata waaye fi mu nit ku gàmmuwul léeg-léeg nit ñi mën nañ ko koo jàppe ŋaññi ko ci ngir na bëggul yenente bi sallallahu alayhi wasallam nangam nangam alors que loolu du dëgg amul demewut noonu ndax du farata te yenente bi sallallahu alayhi wasallam defu ko sax xam nga yii sax yenente bi def na ko mais ba yenente bi sax du ko deful sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en tout cas defu ko ci maana biñ koy defee ñun hmm. voilà ci kaw loolu kenn mun ko imposer kenn neex def ku ngir wut ci payu yeneen payu yàlla ngërëmal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku mu neex nga bàyyi te moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom mi comprendre loolu mbir mi concerné wu ko Salim doomam mi comprendre loolu moo mbir moom tere bi sayyidna Umar radiyallahu anhu tere concerné wu ko maanaam dafa am ay masala yu mel noonu ñi nga xamante ne mooy awaam yi dañ koy tere dañ leen koy tere parce que dañ daf leen di yóbbee ñu jàppee lu dul farata farata ba noppi ñu am ci pas-pas boo xam ne bid'a lay doon te mën nañoo dem ba ci di ci def loo xamante ne sax mën naa dem ba dugg ci buntu bokkaal imaginer Seydina Omar radiyallahu anhu bu terewul woon loolu imaginer tey naka la nit ñi ñi nga surtout ñi nga xam te ne xamuñu lan la ñuy def mën nañoo dem ba jàppee bërëb yooyu place yoo xamante ne dañuy dem sax ba di ko jaam ah ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne loolu moom lay bañ fi mu toll bëri na maanaam léeg-léeg léegi comme sëñ diw moo fi ne moo jaaroon bërëb sàngam nga gis ñu daal di koy defub sanctuaire nit ñi ñëw di fa def maanaam ñu fay ñu fay organiser ziar par année at bu njëkk ñu ziar ba noppi maanaam te yeneen bi loolu la doon bañ sax xattaa ci euh, xabru boppam sallallahu alayhi wasallam moom la doon wax la tattaxidu qabri iidan bu leen jël sama bàmmeel ngeen def ko. seetuwaay maanaam mooy ngeen ay organiser siyaa ngir jour boobu naanam dañ at ba at ngeen di ñëw mu nekk feet déedéet maanaam mooy tous les jours mën ngeen fii ñëw amul période amul moment amul jamono amul bés bu spécifique ci loolu naka noonu bërëb yooyu noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa romb ci jour yooyu na am ñooy bërëb yi gën a tedd comme niñ ko waxee léegi waaye nag bu mu nekk loo xamante ne dañ koy jàppee comme que ni ku fa wàccul ah loolu day wane ne yow kat sunna bi moom manqué nga ko wala yooyu déedéet saxaaba yaa ngi nii radiyallahu anhum doxaluñ ci kenn ne dafa daan wàcc saa su ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dañ ko taxal lool dëgg la méritam la waaye tamit day tegtale ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon moytandiku mbir yoo xamante ne yu bëri dañ ko doon moytandiku ngir bañ ah gaa ci ginnaaw gi ñu mujj def ay dérive indi ay dérive yu doy waar yoo xamante ne da day day wuuteeg diine day wuuteeg li nga xamante ne moom moo ko taxoon a jóg subhaanallah xoolal imaginer euh, euh, sahaaba yi radiyallahu anhum yi nga xamante ne moom lañ doon def ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te borom xam yu bëri jàpp ne ba léegi dagan na sax imaginer bu doon sahaaba yi seen biir dañ ko doon def imaginer bu doon bu kenn Seydina Abubakar radiyallahu bu waxoo nga gis gars yi njëkkante karaw gi imaginez loolu noonu dérive yooyu après maanaam dérive yi mu mën a indi su doon saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo sàmmonte woon ak maanaa boobu loolu moom moo tax bàyyiwuñ loolu ak masalan comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan nga xam ne bu jàppoo ndox moomu def gars yi di ci barkeeloog yooyu ñoom jàppuñu ne loolu dafa xaram de comme borom moom i jàppuñu ne loolu baaxul de waaye nag dañuy moytandikuloo fitna bi mu mën a indi ak musiba bi mu mën a indi imaginer xale bu ndaw boo xamante ne tout le temps koo xamante ne amul sax juróomi at wala koo xamante ne matul amul sax fukki at fu ko nit ñi fekk jël jàpp ko fóot loxo bi ji may ko téeméer ak yu mel noonu mais kooku noonu yàq nañ ko rey nañ ko spirituellement yàq nañ ko c'est fini fu ñu tol mu nekk xale bu ndaw ay moroomi paawam di ko raamal ay moroomi papam ay maamam ñu koy raamal parce que mooy diw imaginer boobu ni ñu maanaam ni ñu nekkee di di di di ren di xale bi spirituellement di ko rey di ko di ko di ko di ko rajaxe di ko yàq ah, ak yeneen ak yeneen ak yeneen mooy dérive yi ngay gis yu ci bëri tey yoo looloo ko indi yu bëri yi ngay gis tey dérive yi loolu bokk na ci li ko indi na Omar radiyallahu anhu dérive yu mel noonu la doon bañ moo di ko tere am na ñi nga xamante ne ñoom mucc nañu maanaam yëkkati ku nañ ba mucc ci mboolem mbir yooyu naam loolu du nekk loo xamante ne problème lay doon ci ñoom dégg nga mu ne kon Seydina Abdullah ñu ni wax kon ci jëmmi xadis bii nii maanaam liñ doon wax nii ci xadis bële la maanaam ak bii ba tey waaye dafay leeral rek ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma axbarahu moo ko xabaar anna rasulullah naka dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekk na yanzilu di wàcce di wàcc bi Zul Xulayfa ci fi nga xam ne moom la ñuy wax Dul Xulayfa nga xamante ne mooy miqaat bi bi nga xam ne moo gën a euh, sax Makka ci miqaat yi ci mawaqit yi euh, te mooy bi féeteeg Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, dégg nga mu mu ne eh, xiina bi jamono ji nga xam ne yaatamiru ma ngay umra te moom mooy umratul qada mm-hmm. maanaam mooy ci juróom ñaareelu at ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi nga xamante ne sulhul hudaybiya am na ci juróom benneelu at ba mm-hmm. ci at ba ca tegu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam demoon umra mm-hmm. waaye woo fii hajjatihi ak ci ajam itam foofu la wàcc xiina ba nga xamante ne hajja ma ngay aj ma ngay aj moom wàcc nag fan mu ne taxta samuratin ci taxta ci ronu eh, samuratin ak ak aw xay maanaam xay xay ak mooy garab ngandam garab la boo xamante ne xam boo xam ah voilà mu rëy rëy mooy mooy fii mawdi al masjid ci bërëb bi nga xamante ne moom mooy jàkka ji alladi bi nga xam ne bi Dul Xulayfa moo nekk ca Dul Xulayfa maanaam jàkka la bu nekk ca Dul Xulayfa boobu moom boobu ba léegi jàpp nañ ko xam nañ ko moom foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcce wa kaana na nag isa saa yoo xamante ne raja day dellu si min ghazwin ci aw xare kaana nekkoon na fii tilka tariqi boo xam ne kaana xare boo xam ne nekkoon na fii tilka tariqi ci woowule yoon aw wala boog xajja mu at aw wala boog ah, aw wala boog xajjin ci at mu tukkee ci at ñëw aw wala boog umratin ci umra habata daan na wàcc bi batni waadin ci eh, biiru xur maanaam benn vallée benn xur fa iza zahara su feeñee min batni waadin ci biir euh, ci batnu waat boobu ah anaaxa da daan yësal da daan gooral bil batha ci fi nga xamante ne moom lañuy wax euh, al batha euh, nga xamante ne bërëb la boo xamante ne dafa dafa dafa am ay maanaam vallée la boo vallée moo fa nekk mooy foo xamante ne suuf si dafa sëkk ndox mu fa nekkoon mm-hmm. dégg nga mun ne foofu la daan wàcc allati moom mooy bi nga xamante ne ala shafiri moom moo nekk ci pegg alwaadi ci euh, xur woowa ash-sharqiyyati fi nga xamante ne moom moo féetee penku fi pee féetee penku foofa foofu la daan wàcc fa arrasa dafa daan wàcc nag ci njël maanaam arrasa mooy ci njël la fa daan wàcc summa topp nag euh, samma foofe foofee maanaam foofu la daan wàcc foofee hatta mbéte yusbihu mu daal di xëy ba bu xëyee suba teel maanaam foofu la daan nekk place boobu foofu lay wàcce mooy jàkka ji foofu dafa am jàkka jum mu fa def ah. sallallahu alayhi wasallam foofu la daan jullee place boobu ci saa yu tukkee xare foofu la daan jullee ah dégg nga mu ne laysa nekkul indal masjidi fa jàkka ji allazi bi nga xamante ne bi xijaaratin ci xeer lañ ko defere wala du caagin alal akamat ci suuf si nga xamante ne dafa dafa dafa maanaam mooy tund wi mooy junni tund tund woowu allati bi nga xam ne alayha nekk na ci kawam almasjidu jàkka ji mm-hmm. ndax kaana nekkoon na sama foofee xalijun euh, mooy ndox ndox ndox ndox ndox ndoxum xorom mm-hmm. ndoxum xorom moo fa amee woon mm-hmm. yu salli boo xamante ne daan na julli Abdullahi Abdullahi ibn Umar euh, ibn al-Khattab radiyallahu anhu daan na julli foofa fii batnihi te ci biir foofa nga xam ne dafa am ndox ah kusubun ay ay ay kutub mooy plurielu kasib kasib moom mooy euh, benn bu yëkkati benn moom mooy suuf su suuf su nooy ah, mooy benn bu yëkkati mooy les dunes de sable loolu mooy waaw mooy suufa bun nga mu ne kaana nag nekkoon na rasulullah moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi sama foofee yu salli daan na fa julli waaye lu mu defoon fa daxaa dafa sëkkoon ak sayla ak saylu sewnde gi fii bi nga xamante ne moo fi nekkoon nam ko sëqee mooy bil ba xaay ci suuf soos nga xamante ne dafa nekk ci vallée bi ba pare nekk ay xeer yu sew maanaam suufu xeer yu sew yooyu mooy batxaa bi nga xam ne dafa nekkoon ci ci ci vallée bu bu fa nekkoon léegi moom fa mu fa mu jaar dafa am benn ndox ndox mu fa jaar ndox moo jaar nag moom la daan dem euh, sëkk place boobu ci la def jàkk ji nga xamante ne moom la daan jullee jàkka jooju mi ngi féete nee na ci wàllu penku bi foofu la féete maanaam ci côté est bi foofu la féete ba pare dafa nekk kon ci ci foofa ci benn euh, euh, benn benn suuf su yëkkati ko dégg euh, nga moo tax mu daal di fay sotti kon suuf soosa maanaam xeer yooyu xeer yu sew ya ak suuf soosa xattaa mbete dafa na mu daal di suul zalikal makaana boobu la bërëb alladi bi nga xam ne kaana nekkoon na abdoullahi sayyidna abdoullahi ibnu umar ibnu xattaab radiyallahu ta'ala anhuma yusalli daal julli fii ci moom maanaam bi gis ne kon description géographique la boo xamante ne boo demoon ba bërëb ba rek da ngay daal di mën a retrouver place booba ah, ah, ah, fan la nekke ah dégg nga loolu kon moom mooy partie bu njëkk bi loolu kon dañuy gis ne maanaam yitte hatta subhaanallah yitte gi ñu def sax ba xam ban moment dafa yeneen bi daan wàcc sallallahu alayhi la mooy jamono njël la fa daan wàcc mhm. naka la fa daan jullee maanaam ak ak ak ak ak ak jàkka joojo la ko def exactement ci biir place booba mhm. mais yu ci ëpp nag ci place yi ñuy tudd ay place yoo xam ne léegi dañoo dañoo gent mhm. léegi gent nañ maanaam mënatoo leen a gis réellement lu tax parce que place yi melatuñ nañ meloon avant dégg nga loolu kon moom mooy euh, loolu benn hadith la beneen bi mooy wa anna te ci ne maanaam ci càllale gi ji nga xam ne moom lañ tuddoon ba léegi ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma haddathahu moo ko nettali maanaam moom na Naafi' anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla julli na tamit haythu ci bërëb ba nga xam ne nekk na fa al-masjidu jàkka ji as bu ndaw ba am na benn jàkka ju ndaw foo xamante ne alladhi bi nga xamante ne duuna bokkut ak al-masjid jàkka alladhi bi nga xam ne. wala boobu moo gën a tuuti jàkka ji nga xam ne bi raw rawha moo nekk ci peggu ar-rawha mooy dëkk ba ñuy wax ar-rawha mooy bi nga xamante ne moom lañ doon wax fii nag moom la wuuteeg Salim ndax Salim bii moom la xamut dégg nga euh, loolu la maanaam rawxaa nag euh, dëkk la boo xamante ne euh, ci wetu Madinatul Munawwara la la la nekk maanaam mooy sew de gi nga xamante ne moo fa nekkoon te moom mooy benn rive wala cours bu nekkoon foofu voilà cours d'eau bu nekkoon foofu wala oasis bu fa nekkoon foofu la rawxaa nekk maanaam ci wetu géej googu foofu la nekkee euh, jamono ji maanaam ñu ngi ko xamee ci waadi Banu Salim moom lañ ko xamee dégg nga euh, moom ak euh, Madina am na trente six miles 36 maayel euh, parce que 10 10 maayel moom mooy 15 mètres 10 ma ah 10 maayel mooy 15 15 mètres voilà. voilà contraire bi la voilà contraire bi la maanaam 10 mètres plus 10 kilomètres. non 10 kilomètres mooy 15 miles voilà loolu la kilomètres mooy 15 miles. mile moo gën a. moo gën a tuuti moo gën a bëri waaw. parce que wàññi julli. 48 miles la ñuy wax. waaw mu toll 70 kilomètres. voilà loolu la. mooy ni kon 10. voilà 10 miles voilà mooy quinze kilomètres voilà loolu la donc 10 miles mooy 15 kilomètres et que euh, miles moom mooy farsax mooy benn farsax hmm. dégg moo tax mu ne euh, foofa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit julli na fa ci sharaf rawha ci maanaam mooy ci peggu ar rawha dëkk boobu nga xam ne rawha am na jàkk tamit jum fa def boo xam ne bokku dëkk nekkul ci oasis bi dégg nga waqat tekkoon na kaana nekkoon na Abdullahi Abdullahi ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ya'lamu doon xam almakaana bërëb bi alladhi bi nga xamante ne kaana nekkoon na salla doon julli fii ci moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu moom mu ngi wax ne mi ngi gën mi ngi leeral bërëb boobu nee na sama nekke na foofa an yaminika ci sa ndeyjoor hiina taqumu saa yoo taxawee fil masjid ci jàkka ji tusalli di julli wa zalika al masjid euh, te boobu la jàkka ala haafati tariqi ala haafati mi ngi nekk ci wetu maam mi ngi sës ci ak tariqi yoonu al yumna ndeyjooro maanaam booy dem yoon bi ci wàllu ndeyjoor bi foofu la sësul jàkka ji wa anta fekk yow zahibun yaa ngi jëm ilaa makka te jëm makka maanaam boo jugee madina di dem makka nga dem ba ci rawxa dëkk bi ci peggu rawxa yoon wi ngay topp noon ci côté ndeyjoor bi ci fi ci yoon woowa ci ci ci fi yoon wi jaar fi fi sës foofu la jàkka jooja ne hmm. bokkut ak jàkka jeneen jële nga xamante ne foofu la daan di ko wàcc hmm. dégg nga euh, baynahoo nekkoon na wa baynal masjid ak digganteem ak jàkka ci al akbar bi gën a mag mooy biñ la njëkk a tuddal léegi euh, ramyatun euh, ay ay ay ay euh, ramyatun bi xajarin mooy ay xeer yu ñu sànni maanaam xeer yoo xamante ne yu yu yu ay voilà maanaam suuf soo xamante ne bërëb boo xamante ne ay xeer ñoo fa nekk aw wala boog nahwa zalika lu ko nuru wa aw wala boog nahwa lu nuru zalika loolee lu jege zalika loolee maanaam kon loolu tamit muy beneen. Eh, mbir boo xam te ne da ci bërëb boobu nam meloon mu ne wa an na kon lool muy beneen jàkka wa an te li wér wóor mooy tamit ba tey maanaam ci jëmmi càllale googu ba léegi ne ibn Umar mawlana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu kaana nekkoon na yusalli daan julli ah, ilal irqi ci ah, dot su ndaw allazi bi nga xamante ne inda ma a fa mun sara mun sara fi ah, ci Euh, booy génn rawxaa maanaam bu ñuy génn boo demee ba rawxaa bay génn dëkk bi am na benn jàkka tamit euh, ci am na dot yu ndaw yu fa nekk am na benn xeetu montagne bu ndaw bu fa nekk ci montagne bu ndaw boobu fa nekk foofu tamit sayyidna euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daan na fa julli ah intihaa intihaa mooy mooy ci ndeytalu ci jeexitalu tarafihi ci catam ala xaafati tariqi ci ba tey fi sës ci yoon wi euh, duunal masjidi bokkut maanaam boobu moo gën a tuuti ba tey bokkut ak ba tey te moo gën a tuuti al masjidi jàkka ji allazi bi nga xam ne baynahu moo nekk ci diggante foofoo mhm. wa baynal munsaraf ak diggante génn waayu dëkk bi pour dem ñoom ñoo bokkuñu wante fekk yow zaaribun ba tey yaa ngi dem ilaa makka te jëm ca makka waqat te dëgg-dëgg ubtuniya tabaxee foon na sama foofa masjidun jàkka foofa lañ tabax jàkka tamit maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu tamit ba mu fa ñëwee dafa def yonent bi sallallahu alayhi dem ci yoon bi dafay def jàkk ci diggante Makka ak Madina fu mu fa dem taxaw fa def fa campement rek def na fa jàkk maanaam nga gis ne kon jàkk yi yamul rek ne ci biir Madina la ko tabax wala biir Makka la ko tabax waaye jàkk dafa nekk symbole bu mag boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa iman da ko doon tabax waaw dégg moo tax falam yakun nekkutoon nag Abdullahi waaye foofa falam yakun nekkutoon Abdullahi sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu fii zalik yusalli daan ci boobu la jàkka mhm. kaana nekkoon na yatrukuhu daan ko bàyyee an yasaari yi ci càmmoñam mhm. wa ca gannaawam daf ko daan bàyyi ci càmmoñam ak ci gannaawam mhm. wa waaye danaan julli amaamahu ca kanamam ci bërëb bi nga xam ne moom mooy ci doj wi maanaam montagne bu ndaw boobu nafsuhu boppam nafsihi ci jëmmi boppam lan moo tax parce que jàkka jee après lañ ko indi fële tabaxee ko fee moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu comme jàkka jooju ñu doon tabax foofu moom doorul julli foofu fi mu doon dem mooy ci montagne bi ci jëmmi boppam ndax foofu la yent bi julli sallallahu alayhi wa alihi wa te te lii mooy Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu lii mooy li nga xam ne daa iman fu mu fa rombe dafay julli ak lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti bu fa rombe dana fa julli ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam romb na fa julli na waaw dégg moo tax daga daan bàyyi noonu dem di julli ji fee ci jëmi boppam wa kaana nekkoon na Abdullahi sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma ah, yaruhu daan ah, gont min ar-rawha ci rawha fala yusalli daanul julli az-zuhra tisbaar hatta ba tey ya'ti mu dikkee zalikal makaan boobu la bërëb fa yusalli mu daal di julli fii ci moom foofa az-zuhra maanaam bu xëyee di dem ah, bu départ foofa lay xaar day xaar ba yegg ci foofa doogu julli tisbaar ak lu ko tisbaar fu ko mën a fekk wa iza aqbala bu demee nag ba dëgmal mi makkati ci makka fa in marra su rombee bii ci moom qabla subh lu jiitu suba bi sa'atin ci waxtu aw wala boog min axiri saxar saxar wala boog ci talu euh, saxar mooy euh, njël gi arrafa foofu da daan wàcc xattaa mbéte yu salli mu mën a mu mën a jullee bi bihaa a ak subha suba ndax lu tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam su fa daan romb maanaam su fay yegg si waan heure yooyu maanaam fu ba heure yooyu war ko faa fekk foofu heure boobu lay julli maanaam foofu lay foofu lay jullee moo tax bu demee ba gis ne ah, tisba kii nu mu tudd ah, njël ko fi fekk wala book ah, suba léegi mu jot waxtu rek ci des day daal di taxaw foofu wàcc xaar bu ko defee mu mën a jullee foofu mu ne ba tey ci jëmmi ci àll la googu ba tey ba ci naaf seen naa naafee rahimahullah mu ne wa an na mu nete nete ba tey ne Abdullah sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma haddathahu nettal na ko anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yanzilu daan wàcc taxta sarhatin ci ronu euh, garab euh, daxmatin bu mag duuna ruway sax boo xamante ne euh, la maanaam bokkut ak maanaam nekk bi nekk ci ar ar ruway sax foofa ruway sax tamit ab ab dëkk la hmm. boo xamante ne Euh, moom digganteem ak Madina dix-sept farsax moo fa ne maanaam euh, euh, kon dix-sept farsax muy cent soixante-dix cinquante et un miles mooy cinquante et hmm. léegi cinquante et mooy ñaata kilomètre moom cinquante waaw sept cent soixante waaw <laughs> yaakaar naa soixante-seize soixante-seize virgule cinq cinquante et un fois quinze. waaw non parce que diggante Makka ak Madina rek ma tollu noonu. règle de trois la. Ah. waaw loolu la. un maïl mooy ñaar. ah fois un virgule cinq lay doon soixante seize virgule cinq. voilà loolu la voilà soixante seize virgule cinq la voilà soixante seize virgule cinq kilomètres la mm. dégg nga am na garab gu gu gu ngandam garab gu fa nekkoon. foofa la daan jullee foofa la dégg nga an yamini tariqi mi ngi woon ci wàllu ci ndeyjooru yoon wi wa jaara tariqin ba pare dafa am tamit maanaam na yoon wa mel maanaam dafa jàkkaarloo tamit maanaam boo boo fa taxawee ci ndeyjooru yoon wi ngay dem mais da ngay gis yoon way dem ci kanam nga jàkkaarloo fii bi fii makaanin ci bërëb la boo xamante ne baxin bu yaatu la saxalin ba pare nooy mm. maanaam suuf sa nooy hatta bete euh, yufdiya mu daal di jote mu daal wàcc min akamatin ci euh, suuf su tëll si dégg suuf su dëll soosu euh, duway na bi nga xamante ne moo gën a suuf ci bari da ruway sati ci booy waaja dugg ruway sax bi may wala nga waat koo nga waat bi muy lay ni ci ñaari mayil ci ñaari mayil mm-hmm. voilà mm-hmm. foofa la nekke wakat te dëgg-dëgg boo bëggee xam garab goog nga bëgg koo xàmmee in kasara dagg na alaha fa ca féete kaw fansana mu daal di euh, génne min jaw fi a ci biiram mu daal di génne daal def ñaari xaaj xaaj ci ci biiram wahiyate moom qa'imatun ngi taxaw ba tey ci ab ci ci ci ci ci ci da datt gi hmm. maanaam ba tey datt gi tronc bi mi ngi taxaw hmm. waaye dafa xar def ñaari xar maanaam ci ci biir xar-xar boobu mu xar ci la yeneen car génne ci la ñaari car ya génne dégg nga moo tax wa fii saaqiha moo tax boo xoolee ci biir ci biir euh, dàtt bi nga koy xool di nga ca gis ku sugun ay suuf ay benn kasiratu yu bari hmm. dégg nga loolu mandarga la bu ñu mën a xàmmee garab googu dégg nga wa anna ba ne maanaam muy nekk li ba tey di càll ci say googu jëmmi càllala na Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu haddathahu moo anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tarafi mi ngi ci ci ci catu euh, tal'atin suuf soo xamante maanaam mooy suuf su euh, dëll ji euh, bi ndox mi wale fi ndox may wale maanaam Euh, ngir ngir ne tund wi foofa dafa am tamit beneen oasis mais boo xamante ne fii dafa am benn xeetu lakk bu ci génne ndox mi ci suuf si suuf si nag daa kawe ndox mi génn di wal di wal di di wal jëm suuf si foofa min wara'il arji euh, ca euh, gannaaw benn booba maanaam foofa wa anta fekk yow zahibun yaa ngi jëm ilaa hadubatin ah, ci fa gën a ci suuf si maanaam boo jugee ci kaw maanaam ndax booy voyager léeg-léeg suuf si dañuy yéeg ak wàcc ci wàll nga am te ne foofu la suuf say wàccee nag ah foofa foofu la mbir ma maanaam mu ne foofu la euh, euh, foofu inda zalika al masjid ma nga nekk ci wetu jàkka jooja xabraane am na ñaari bàmmeel yu fa ne aw wala boog salaasatin ah, ñett alal qubuuri ci ay bàmmeel hmm. ñoom ñoo fa nekk maanaam aw salaasatun wala boog ñett mu ne alal qubuur yi nekk na ca bàmmeel ya radamun ay xeer yu ñu dajale ah maanaam nga xam ne aw aw aw aw aw aw aw aw sël sëkk la maanaam mbooloo mu bari ah min hijaarati ci ay xeer an yamini tariqi ci ndeyjooru yoon wa inda salamatin salamaat bu dee salimaat la ndax ñaar riwaaya la bu dee salimaat la mooy ay garab la bu dee salamaat la moom mooy ay xeer la uh-huh. dégg nga mooy ay xeer wala boog ay garab yoo xamante ne ñoom ñoo fa nekk ñoo nekk ci ak tariqa ci yoon wa uh-huh. maanaam ci foofu tamit noonu la mel yenente bi sallallahu alayhi wasallam foofu la daan jullee moo tax bay na nekk na ci ulaa'ika salamaati diggante ñaari yoon yooya kaana nekkoon na Abdullahi uh, uh, uh, Abdullahi yaruuxu daan gont minal araji ah Euh, minal araji ca araj bu maanaam mooy suuf suuf soosa suuf su nooy soosa baada ak gannaaw ba xam ne tamit la jéng a asamtu jant bi bil haajirati ci ah ci ci njolloor maanaam ci diggu njolloor jant bi bu déggee ba ci diggu njolloor sayyidina Abdullah ibn Umar foofu lay daal di gontoo fa yusalli bu ko defee mu julli nag ak zuhra tisbaar fi zalikal masjid ci boobu la jàkka maanaam kon daanu ko julli ci beneen jàkka dañ tuddoon hmm. waaye fii la daan ñëw ba fii julli julli julli tisbaar loolu tamit euh, ndax rek yenente bi sallallahu alayhi loolu wax mu ne wa annate mi ngi nettali ba tey ne Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma haddathahu moo ko nettali anna rasulullahi naka dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nazala wàcc na inda saraxaatin ci ay garab ngandi garab yu mag yu fa nekk an yasaari tariq ci euh, ci càmmooñu yoon wi fii masilin ci euh, aw sew ne mooy ndox muy wal euh, euh, duuna fu gën a suufe harsha maanaam bu bokk tëg harsha harsha ab dëkk la tamit bu nekk diggante Makka ak Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam waaw euh, ndax bu jugee ci euh, arrêt boobu noonu ci ngay maanaam boo jugee ci arrêt nga xam xamante ne dëkk la bu am benn maanaam dëkk la boo xam ne benn suuf su benn moo fa ne euh, dañ koy wax tam mu yor turu dëkk bi ni maanaam suuf sa nammel mais bu boo nekk ca maanaam boo weesoo ruwee sax nga nga koy romb xam nga tudd nañu raw xaa tudd nañu ruwee sa al arrêt et xar fii tamit noonu la mel Harsha tamit dëkk bu mel noonu la maanaam benn la ci dëkk yooyu maanaam mooy village yu ndaw ndawaan yi nga xam ne moom ngay romb ji yoon wi mhm. voilà moom lay wax ni moo tax am na sewnde wu nekk foofa ci waaye ci càmmooñu yoon wi boo bàyyee Harsha ci sawet mu ne zalika al masil zalika booba al masilu sewnde maanaam ndox moo may walangaan laa sukun aji jote la aji eh, eh, aji dafe la bi kura'in ci eh, ci kura moom mooy catu harsha harsha maanaam ci catu harsha la nekke woo nekk na moom ci diggante moo bayna tariq ak yooni qaribun bu jege min xalwatin ci xalwa moom mooy lu jege distance bu ñu tuddee xalwa la xalwa mooy tey bu ma toogee sànni xeej su ma sànnee xeej fa xeej bay mën a yem loolu moo tudd xalwa maanaam euh, kon fi fi fi fi jàkk fi mu fi jàkk jooje ne moom ak harsha boo ko xoolee daanaka mooy loo xamante ne la tey bu ñu sànni woon xeej xeej fa muy dal maanaam foofu la rek noonu la ko jege. wa kaanate nekkoon na Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yusalli daan julli ila sar'atin ci ngandam garab boo xam ne yomum aqrab moo gën a jege ak sarxaati ci garab yi ila tariix yi ci yoon yi wax yétte garab googu tamit ak wàllu wun na moo gën a moo leen gën a gudd moo gën a njool mu ne ba tey wa an nate ba tey ne Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma haddathahu moo ko nettali anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yanzilu doon wàcc fil masiri ci sew nde ndox moo may wal allazi bi nga xam ne fi adna moo gën a mooy fi gën a Mirr az-Zahran ca Mirr az-Zahran nga xamante ne qibal al-Madina moom moo nekk ci wàllu Madina hmm? foofu batnu Marw lañ ko la la ko lañ ko lañ koy wax noonu la gën a siiwee dëkk boobu mooy Mirr az-Zahran moom digganteem ak Makka digganteem ak Makka pas léegi tu waxatuñ ak Madina ak Makka maanaam 16 euh, mayil la digganteem ak Makka 16 mayil la maanaam mooy ah daanaka ah. kilomètres à peu près waaw 45 kilomètres à peu près ah waaw 24 maanaam kon diggante bu Makka moom Mirru Zuhra ñoom ñi ngi mook ak Makka à peu près vingt quatre kilomètres la maanaam kon foofa la ne mu ne xibalal euh, Madina waaye lool mooy ci boo ci wàllu mooy ci fi féete Madina la nekk maanaam boo doon boo doon jóge Madina ci côté boobu foofa la nekk maanaam fi muy tudd nii xëy bi nga xam ne yax bitu euh, mi ngi wàcc Euh, min as-safrawaati ci bërëb yi nga xamante ne euh, moom la ñuy wax tamit as-safrawaat hmm? euh, moom safrawaat moom tamit bërëb la boo xamante ne moo ngi nekk ginnaaw Mirz Zahran hmm? mu ne foofa Euh, yanzilu day wàcc fii batni za fii batni ci biiru zalikal masil foofu nga xam ne moom mooy euh, daw waayu ndox mi an yasaari tariqi ci càmmooñu yoonam wi wa anta fekk yow daal bu yaa ngi jëm ilaa makka te jëm makka laysa nekkul bayna diggante manzili rasulillahi wàcc waayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi foofu daan moom wa bayna tariqi ak euh, yoon wa illaa lu dul ramyatun ay ay ay ay san maanaam ay ay ay dajaloo xeeru dajaloo waaw bi xajarin ci ay xeer maanaam xeer yoo xam ne dañoo dajaloo woon dañoo dajaloo rek benn place bu xeer yi dajaloo rek moo fa moo doxoon ci diggante maanaam euh, bërëb yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak fi nga xamante ne moom lay wax nii maanaam te moom mooy ci safrawaat bu wàccee ci ak safrawaat foofu nga xamante ne foofu la daan wàcc maanaam ci biir ndox ma maanaam ci biir ci wetu ci wetu euh, jàlluwaayu ndox ma maanaam ay point d'eau lay lay situé en fait voilà dégg nga ba tey mu ne wa an na ba tey ne ab maanaam kon foofu moom it dafa daan wàcc wa an na ba tey sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu haddathahu nettal ne ko anna nabiyya na yen dil sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na yen dil di wàcc bi Zituwan ci dëkk bi ñuy wax Zituwan dañ ko wax Zituwan dañ ko wax Zituwan dégg nga wa yabitu te fa la nelaw nag fa fanaan yabiitu fa la daan fanaan hatta mbéta yusbihu mu daal di xëy yusalli mu julli as-subha suba xëy na bi nga xamante ne yàq dam day dëgmal nag Makka ta Makka maanaam nga xam ne léegi nag Makka jublu na Makka nag wa musallaati fekk nag bërëbu julli waaye Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam zalika foofa ala akamatin mi ngi nekk ci ci suuf su dëll waaye nag boo xamante ne ghalizatin aw kekk la dafa dëgër fa mu nekk foofu nag place ba muy jullee foofa foofu aw kekk la daa dëgër laysa nekkul fil masjidi ci jàkka alladi bi nga xam ne bu ne yow moom lañ tabax sama foofee maanaam bërëb boobu am na jàkka juñ fa tabax mais bokkut ak fi yeneen bi daan wàcc sallallahu alayhi wasallam fa mu daan feneen la maanaam moom lay wax maanaam fi mu doon wàcc mooy ci euh, kekk wi nga xamante ne moo yëkkati ko walakin waaye nag asfala mooy fi gën a suufee min zalika ci foofee la akamatin ci kaw kekk ci kaw euh, tund alxalizati bi nga xam ne dafa dëgër bi mooy ca kekk wa dégg nga mu ne wa an na te ba tey muy nettali war ba tey ne Abdullah ibn Umar ibn Khattab da nga xaddasaro moo ko nettali anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam istaqbala ah, jublu na ah furdatayil jabali ci ñaari catu ah, doj yi maanaam diggante ñaari catu doj xam nga léeg-léeg montagne day def nii day wàcc amu am benn ak luy mel ni kàmb ci seen diggante mu yëkkati ko waat ah wàccaat ba boo nekkee ci digg bi da ngay gis ci ah da gis ci sa wàll gi ah mel ni kàmb dañ faa ne loolu nag la doon wax waaw nee na kon foofa foofa la daan wàcc tamit moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ah, ah, bi nga xam ne mooy ci diggante ñaari doj yooyu ci diggante ñaar maanaam ah, cuvette wala mooy cuvette u montagne bi loolu mooy fur voilà dégg nga allazi bi nga xam ne bay na woo nekkoon na ci diggante boo bay nal jabali diggante ak doj al maanaam montagne ak tawil bu njool bi ndax wal kaaba bi nga xam ne moo nekk nag léegi ci wetu kaaba gi mm. nga xam ne boo nekkee ci wetu kaaba gi am na benn montagne bu njool booy gis maanaam foofu nag ci ci ci diggante ki wetu montagne yi yi nekk ci wetam foofu nag dalaan dafa def dafa daan wàcc tamit moom ah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa jaala mu daal def almasjida eh, jàkk alladi bi nga xamante ne buniya tabax nañ ko samma foofee yasaaral masjid mu nekk ci càmmooñu jàkka ji bi tarafil akamati ci catu ah ci ku eh, wa mu yëkkatiku ba wa musalla nag annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama asfala moo gën a suufee min wu ci moom alal akamati sawda ci Euh, tund wu ñuul wax am na dot dot wu yëkkatiku bu ñuul bu fa ne boo xamante ne euh, bërëb bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee nag moom mooy bi gën a wàcc tuuti rek mooy bi gën a suufe rek ah moo tax tadaaw day bàyyi minal akamati ci euh, tund woowu yëkkatiku foofu montagne xam nga zone yi muy nettali ay zone montagneuse lañ wala yoo am ay oasis ay kii ay ay ndox di jaar ak yooyu ah da gis ne désert la mais am na yooyu yëpp ba pare am ay fu xam te ne ay suuf dañ faa nekk ay ay benn waaye ba pare day am tamit ay place yoo xam te ne ay xeer dañ faa ne dajaloo fa maanaam nga gis façon euh, borom subhaanahu wa ta'aala ni mu bindee adduna bi ah façon euh, mbir yëpp a ngi ndox maa nga fa euh, suuf su benn mi nga fa suuf su dëgër ji mi ngi fa xeer yaa nga fa garab yi façon garab yi ñu ngi fa garab yu sew yi. ah ak garab yi nga xam ne dañuy ngan be ko ay xay ña nga fa ak yeneen ak yooyu yëpp fa waaw xeer yu ñuul yi ñu ngi fa yu weex yaa nga fa yu xonq yi comme ni nga xam ne noonu la borom subhanahu wa ta'ala bindee nit ñi tamit ak adduna bi comme ni nga xam ne noonu la ko waxe maanaam yooyu yëpp muy symbole yoo xamante ne benn bu ci nekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaar na ci te fenn fu ci nekk ci place yu mel noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def na fa jàkk jullee na fa te fenn fu ci nekk ci foofu Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu daan na topp bërëb yooyu di fa jullee ngir xam ne ni bërëb bu nekk ci bërëb yooyu noonu dafa am secret yu ci nekk yoo xamante ne moom moo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu jullee fa te moom moo tax tamit ñi nga xam ne ñoom mooy Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moo tax mu jullee foofu tamit hmm. te lu mu yàkkamti yàkkamti dana dana fexe ba mën fa jullee ba pare waxtu fa yeneen la fay jullee sallallahu moo tax même bu yàkkamtee da ngay gis maanaam même bu dee heure bi jotagul sax day toog xaar ba heure booba def mu daal koy julli dégg nga nga gis ni mu toppee sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak na mu ca jeexe dégg nga moo tax tadaw dadaan bàyyi mi nag akamati ci euh, tund wu yëkkati ko wa asharta azru'an fukki xasab aw nahwaha wala lu ko jege xasaf comme mooy diggante daanaka mooy cinquante mètres wala soixante soixante centimètres wala cinquante centimètres jëm soixante centimètres hmm. euh, fukk wala à peu près ko jege maanaam après cinq mètres hmm. six six mètres lay bàyyi six mètres après lay bàyyi hmm. diggante moom foofu aw dax waa wala lu ko nuru su ma nag tu salli mu julli mustaqbilal furdatayni daal di jublu ci ñaari euh, fi cuvette yi nekk ñaari maanaam bërëb yu bërëb yu yu yu yu suufe yi yi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo waaw dañoo suufe minal jabali ci doj bi alladi yi nga xam ne bay naka ñoo nekk sa diggante wa bay nal kaabate ak kaaba waaw nga xamante ne foofu lay daal di jublu daal di fay mën a daal di fay jullee maanaam bu ñu xoolee yi yonent bi sallallahu alayhi maanaam day leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli mu jeex na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan julli ci bërëb yi yëpp mhm. ah, imam al-Bukhari rahimahullah ngi gis mu indi parti yi yëpp dafay nuroog sax loo xamante ne maanaam mais man côté fekk man lii lan laa ci jariñoo maanaam parce que finalement ba bërëb yi bërëb yi ci ëpp amatul xamatuñ leen parce que suuf si léegi dafa mel ne neneen maanaam yeneen i dëkk dañ coo sancu nit ñi tabax ay yeneen ak et cetera donc euh, lan mooy njariñu ñuy indi bërëb yi yëpp di ko leeral maanaam loolu mooy ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga koy topp te lépp te bërëb yi comme ni la ko waxee maanaam melo yi place bu ci nekk ci melo yi dafa symbolique te. Euh, lenn lu ci nekk day nettali ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala bindee doomu aadama yi te noonu la leen noonu la ne doomu aadama nekkee àdduna bu mag bi te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bërëb bu ci nekk daf ci am ay feeñuwaay te borom bi subhaanahu wa taala lu ci nekk dafa am feeñu waaye koo xamante ne moom la lay feeñoo euh, jaamu yi comme niñ ko waxee léegi suuf si yi nga xamante ne yii dañoo weex yii dañoo xonq yii ñuul nga xamante ne nit ñi bi mu leen bindee maam aadama suuf yooyu la dajale ci moom bi nit ñi génnewee ci moom nga gis bi ñu tasaaroowee ñii ñuul ñii weex ñii xonq tamit te borom subhaanahu wa bi mu waxee ni noonu laa leen bindee te noonu laa bindee doj ba pare daal ni même garab yi wa min ash-shajari wad-dawaabi wal an'aami ak ak ak jur gi ñoom ñëpp mu ne kazaalika noonu laa leen bindee hmm. ba pare daal ci teg ni innamaa yaxsha Allah min ibadihi al hmm. ragal yàlla dëgg te ku tiit ci biir nit ñi ñooy borom xam-xam mooy ñi nga xamante ni place yooyu buñ ko gisee du ñu gis ne gis nañu place eh na di wala ah lii de moom mosuma gis place bu mel nii rek mu jeex déedéet dañ ciy gis feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa taala hmm. dañ ci gis jeexitalu borom bi subhaanahu wa taala ñu daal di kàbbar jullil seen borom subhaanahu wa taala maanaam comme si imam al-Bukhari rahimahullah tam da lay junjaat ne la jàkka. place la boo xamante ne da fa sa xol nga war a jox sa borom subhaanahu wa taala et que place boo ci duggee xamal ni sa borom nga nekkal mm-hmm. te sa borom subhaanahu wa taala ci lu ne la lay feeñoo moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi xam loolu te xam ko dëgg-dëgg xam place yu mel noonu benn bu ci nekk julli na fa ngir fenn ba pare ci bërëb bu ne ci jamono yu ne boo xoolee tudd na euh, tisbaar gi tudd na euh, fanaanoo julli bi foofa tudd na dem ci njël ga tudd na suba gi maanaam tudd na bërëb yi nga xamante ne xattaa balaa jant bi di jóg ba ba balaa safula xattaa balaa tisbaar di jot place yi yëpp maanaam bërëb ak jamono yi yëpp benn bu ci nekk euh, nga war ci borom subhanahu wa di am ay feeñuwaay yu mu la feeñoo ci ay place yu nuroo yu yu yu yoo xamante ne benn bu ci nekk dañ ci war gis ta màggaayu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa borom subhaanahu wa foofu la lay feeñoo saa moo tax yeneen ci saa su bi mu xamee loolu moo tax place bu ci nekk daf koy def comme jàkk même bu fekkente ne du place bu ñu tabax mais comme jàkk la moo tax Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mi xam ne loolu moom dafa ñëw di julli ci place yooyu parce que jàkk adduna bi yëpp jàkk la ardu adduna bi yëpp jàkk la comme li yenn ci saa su ne bu ju'ilat liyal ardu masjidan defal nañ ma suuf si yëpp yëpp yëpp mu nekk jàkk man ak yëpp yëpp yow tamit dafa am comportement yoo ci war a am yoo xamante ne dafay taxaw taxawaayu jàkk c'est-à-dire que am na yenn teggin mbir yu bari yoo xamante ne danga naan eh, fii jàkk la naa jomba wax nangam fii jàkk la naa jomba def nangam fii jàkk la am na yoo xamante ne duma ko def ngir sama borom subhaanahu wa taala def maanaam fii bërëbam la fii néegam la suuf si yëpp noonu la mel moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne inna ardi waasi'a sama suuf si yaatu na mu askana la ko boppam ak alam takun ardullahi waasi'a xanaa suufa si yàlla si yaatuwutoo te suufa si yàlla su yaatu soosu ñaar la benn bi mooy ne place suuf si ci zahir fépp dafa yaatu ba nga xamante ne fépp fenn gin yi ngay sàmmoonteel ci biir jàkka daf lay jàngal rek boo génnee jàkk ji teggi yi nga xamante ne moom nga war a amee ci mboolem bërëb yi xeetu waxin yi xeetu doxalin yi xeetu jëfin yi xeetu mbir yëpp képp koo xamante ne yàlla moo ko ñor noonu la war a doxala loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy suufa si yàlla su yaatu si mooy yow nit mi nga xam ne yow yaay suuf su yaatu si hmm. borom subhaanahu wa yow yaay place bi nga xam ne yaay suufas euh, turam yu yaatu yi turam yu mag yi ak melam yu yëkkatiku yi turam yu rafet yi ak melam yu yëkkatiku yi mu mu lay feeñu saa su nekk ngay mën di saa su nekk di ko gën di gis moo tax borom subhanahu wa ta'ala ci mbir mu nekk da lay di la wan boppam ci mbir mu ne bu ko defee nga koy gis ci ay anam yu wuute di ko gën a xam ci màggaayam ak kawewaayam subhanahu wa ta'ala mm-hmm. ngay gën di mën di jege ngir ne loo koy gën di xam di ko gën di jege borom subhaanahu wa wax na dëgg bi mu jeexale aaya yi muy nettale lool ci suuratul Faatir bi mu naan innamaa ma Allaha min ibaadihi al-ulamaa innamaa yaxsha Allaha min ibaadihi al-ulamaa hmm. ñi ragal yàlla dëgg-dëgg ci bor ci mooy mooy borom xam yi mooy ñan mooy ñi nga xamante ne ci mboole mbir yi ci suuf yi ci gox yi yëpp ak garab yi jur gi euh, euh, xeer ni leen borom subhaanahu wa ta'aala binde suuf si ak ndox mi lépp dañ ci gis boromam war seen borom subhaanahu wa taala te bépp bërëb bu ñu nekk rek dañ koy gisee ni fii borom subhaanahu wa am na lu précis lu ma fi feeñu moo tax waxtu wu ne ak bërëb bu nekk borom subhaanahu wa taala feeñu na la ci mbir moo xamante ne ay àq la yoo xamante ne mënatoo ko boo bu la xasee ba rëcc dootoo ko mën dabaatal ndax ak ndax waxtu wu nekk dafa am àqam mm-hmm. bërëb bu nekk dafa am àqam te boo jugee ci bërëb boobu wala nga jugee ci waxtu woowu àq yooyu mënatoo koo dabaatal bu fekkee ne ay àq la yu nekk ci waxtu wi yooyu di ko mën a dabaatal mais àqi waxtu bi mënatoo koo dabaatal ay ay ay ay maanaam masalan heure julli bu jotee julli ko ñu ne da koy fay mm-hmm. loolu mën nga koo fay mm-hmm. mais euh, borom subhaanahu wa ta'aala bëgg gi mu bëggoon jëmmi bis booba jëmmi waxtu woowa jëmmi jamono jooja nga jullil ko ci nga toroxlul ko ko loola bis bu la rëcci ngëneel googu dootoo ko amati abadan naka noonu noonu la suuf su nekk bërëb bu nekk boo ko jàppee jàkka bërëb bu nekk di gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax jàkk muy yàlla di nga gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala la dëkke fépp la nekke maanaam ci ay turam ak ay melo am maa ci nekk-nekkam loolu moom amul maanaam dafa nekk lu ñu joyal loo xam ne amul amul sax circonstance maanaam maanaam aw nekkin amul aw bërëbin amul leneen waaye ci bépp mbir maanaam lool moom moo tax euh, ki jàpp ne jàkka rek foofu lay mën a toog gis boroomam subhaanahu wa ta'ala toroxlu ci kanamu boroomam subhaanahu wa ta'ala yëg boroomam subhaanahu wa ta'ala wala bërëb sàngam kese la kooku dëgg-dëgg xamul boroomam yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci hadith fii loolu la ñuy jàngal imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi dañuy junjaaleel maanaa yu kawe yooyu ci képp koo xam ne day sóobu dem ci boroomam subhaanahu wa ta'ala hmm. moo tax soo demee ci jàkka soo demee ci ci jàkka ni nga yégee ni yaa ngi sa boroom subhaanahu wa ta'ala yaa ngi koy tax nekk mu foofu place boo mën a ne ci adduna bi toogal nga xam ne sa borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi lay feeñu foofu comme lii daaloon imam ar-Rifa'i radiyallahu bi mu demee ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jooy eh, Yonent bi sallallahu alayhi ko mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, mu mu toog ne day jooy ne léegi dootu fa jógee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkente ne da nga jàpp ne man fii rek laa nekk ci benn bàmmeel rek lañ ma lañ ma tënk lañ laa ne mën nga toog mais soo jàppee ni fépp foo nekk maa ngi fa ak yow mën naa fa maa nga fa mën nga dem fu la neex ma nekk fa ak yow loolu mooy xaqiiqa mbir yi lii mu yeneen ci sallallahu alayhi wasallam def ko ci place yi gën a tedd ci place yi mooy diggante Makka ak Medina ci gën ji teddi tukki wi mu am beneen junj bu mu la fiy junj ne la xaj wala umra bi ngay jóge te moom mooy wala bi ngay dem mooy aj maanaam mooy jublu ci sa borom subhaanahu umra mooy yaa ngi dundal yow di dund ak sa borom subhaanahu boobu nga nekk di def xamal ne danga ko war a def te maanaam euh, euh, place bi nga koy maanaam euh, saa su nekk place boo nekk da ngaa war a jël sa xol muy ak di umra di jublu ci sa borom subhaanahu wa dund ak sa borom subhaanahu wa lépp mën la faa fekk sa diggante ak sa borom subhaanahu lii mooy li nga xamante ne incha allah mooy xikma maanaam xikma bu laqatu la nag. mais insha allah maanaam wala bokk na ci xikam yi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indee bunt bi sinon da ngay day mel ni comme si amul njëriñ maanaam dafa wax rek loo xam ne bon noonu la ñu bàyyi ko problème bi ah parce que yow affaire càkk mais xam nga affaire mais non fekk ay mbir la yoo xamante ne yu bari yu làqat ci ginnaaw imam bi euh, radiyallahu anhu dafa am sew euh, sew gisin bu xóot boo xam ne xatta suraax yi dañ ciy am problème yu bari saa ne ndax moom gis gis dafa rëy dafa dafa sew te dafa sori radiyallahu anhu wa arda wa ja'ala a'aliyal firdaws mathwaahu ma'waahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, taxrij bi wax nga de <laughs> maa ngi tuub ngi tuub maa ngi jéggalu baax <laughs> Eh, imaamu Malik rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 903 ak 1204 imam eh, al-Bukhari indi na ko hadith numéro 1532 1553 1574 1767 ak 1769 eh, imam Muslim in na ko hadis numéro mille deux cent cinquante neuf ñaar mille deux cent cinquante sept ñetti yoon mille deux cent cinquante neuf ñaari yoon mille deux cent soixante benn yoon